asalaamaaleykum mbokki soppay da baax ñu leen di nuyu di leen ziare di leen jaajëfal xam ngeen ne micro caché du yàlla sàkk wala jamono ju ne ñu jéem a xool kenn ci sunu membre groupe bi contacté kenn jéem koo grillé ngir daal wax loo ko lu mu bëggul woon a wax jéem a xool niveau tempérament fu mu toll. gannaaw ba premier numéro ak soxna Fatou mbay ñu sant ko gërëm ko ak ni mu ko dax ni mu ko réussir deuxième numéro ak Sayar jëm Mbeng moom it jàll na ko tey dañuy ñëw rek seeti suñu beneen <coughs> soxna. kii sax donte na kan la ci groupe bi ba mu duggee yàggul keroog laa dégg rek moo waxtaan indi benn contribution ci loolu sax ma jéem xalaat ne est-ce ko jéem a contacter mais si laa contacter suñu Moustapha laaj ko mu tontu ma ma door a ko ma jéem waxtaan moom. audio bi nag des na des na leer tuuti ndaxte am na loo xam ne da ciy xaw a lëndëm trop trop trop trop ñu ngi ciy jégalu kon di wax na rek ne soxna suuf am na sama trop soxna si ñu ngi tudd Abibatu Wade ba mu duggee ci groupe bi yàggul. am na sens trop trop trop dama naqare sax bu ma déggaatee audio bi mu am ak son mais waxtaan wi dafa neexoon trop te am na solo <clears throat> mais daal dese naa leer ngeen ñeneen ñi ñaar rek ngeen may ngeen attention rek ngeen déglu ko bu baax a baax xañ na nag audio bi du neex a déglu mais nag ngeen déglu ko déglu audio bi incha allah da ngeen xam kat mooy Abibatou Wade ak waxtaan wi nga xam ne moom la seq ak ki nga xam ne mooy Abdou Guèye kon mbokk yi ñu ànd déglu ki nga xam ne moom mooy waxtaan wi seq Abdou Guèye ak a Wade seen troisième numéro micro ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna Abibatu na def. maa rek. yaa ngi si jàmm. ça alhamdulilah maa ngi sant yàlla. nga dafa coono yi. ça alhamdulilah maa man dama gisoon ne. waaw. sunu maam yi ak sunu mag yi. waaw. jigéen ñi. Hmm. ñoom sunu daa bëgg tamit daawun sañu wax. waaw. léegi xale jigéen ñi man dañ maa jaaxal. yow la kan tout d'abord. waaw dañ su ma paree di nga xam fu ma mujjee di nga xam après kan la dégg nga. déedéet damaa bëgg xam kan la ba pare kay. waaw Ibrahima Diouf la. Ibrahima Diouf ku Ibrahima Diouf. maa ngi lay wooyee ah. ku Ibrahima Diouf. Ibrahima Diouf maa ngi dëkk fii Tëngéej. waaw. waaw su ma paree rek après dinaa la gën a expliquer da ngay may bàyyi ma continuer après mu nga ma waxal la man ma kan la kan dégg nga. waaw waxal maa lay dégg. xam nga su ma la wooyee ne la Habibatou ah, Wade xam naa la. waaw. waaw mu ne li ma gisoon ci mag ñu njëkk ñi mooy loolu surtout jigéen ñi. waaw. léegi jamono dafa doy waar. Hmm. dama gis ne jigéen ñi ñoom dañuy bëgg pare di ko wane ba dem sax ñooy fekki góor ñi. Hmm. mu jaaxal ma trop. Hmm. sama doom gi nag ni nga ko bëggee. Hmm. loolu dama koy rafetlu waaye bu doon sama sago. Hmm. nga toog mu fekk la sa kër. sa sama doom ji ngay génn xanaa. doom. sama doom sama doom xamoo sama doom. xaw ma sa doom. ah. <laughs> génn loolu kenn. yow si biir danaa juum. juum dafa juum. waaw dafa juum. man dama yor sama jëkkër am ay doom. da nga yor sa jëkkër am ay doom. yaay kat waaw. xanaa kon man dama jaawale ab yi. danaa jaawale ab yi de. man am na jëkkër yàgg na. man am naa jëkkër am lu ma gën a bëri. ah dama jaawale ab yi kon laa tuddal ab yi. kon dama jaawale dama jaawale ab yi nga jël waaw waaw jéggal naa la. waaw loolu de moom erreur bu mag mag a mag a mag a mag la. waaw borom yàlla. waaye loolu nag dafa am ci jamono yi de. waaw dëgg la dafa am waaye man bokkuma ci yoon bi. maanaam loolu maanaam xam nga sax yow pour man sax abi boobu la ma man dama dama xaaral sa ñaari nga ma abi ba taw rek abi ba taw ndax man lu moo tax ma jaarale sama sama doom bu góor baax ko bi génn rek tudd abi ba taw waaw moo tax nag man ma ma ma jaawale dëgg la dëgg la waaye soxna si da ngaa ñëw ku yëw de yàlla na yàlla na yàlla jàppale la yàlla na yàlla jubal ak sa borom kër ndax lii moom wax dëgg ne yàlla juum na nag nga jégalu. dëgg la mais dafa am loo xam ne dama ko bëggoon leerlu tamit di di jégalu rek ndaxte. nii ma nii ma dalee see la man maa saa wala mu yàqal ma nu mu def leneen lu nga xam ne moom loolu moom d'accord mu ci te yow léegi kontaan naa ci. fi nga xam ne daal dafa dëng. bëgg jaar yoonu njub jël pour yow lan nga koy digal mu def ko. balaa naa ko fa loxo waaw. Euh, waaw yow comme nag nee nga am nga doom bu mag jant comme yow tey bu ko doon jubbanti nan nga koy jubbanti su doom ju ñuul tey dama lay ñaan dama lay ñaan. muy dëgg. Sénégal yow boo desee yàqu dugg am léegi lan nga ko waral. Hmm? soxna si ñu ngi mën a wax ne mos ni nga dalee nii amul amul ñu bëri ñu ko dalee woon bu ma leen waxoon ku la day saxaar na war a ñëpp ko ba keroog. déet nit bi wax da nga koy déglu ndax bu jaarale sa tur. da nga koy déglu ba xam xam la wax ji jëm rek. xam nga loolu mooy loolu mooy nit. xam nga dëgg la. pour mën naa toog day sant soxna. dëgg la. waaye gis mën naa woote. waaw moo tax ma déglu la nag parce que ki la woon da ngay déglu parce que xamoon kan la. dëgg la si gan si gan départ. waaw loolu tax ma déglu la. si gan départ nga yàlla bu dee dégg nga woon fii. allahu akbar loolu moo tax nga la jub waaw ñun moom yàlla moo la ngeer ñu waxee tarixa bi ñu ne tarixa bi tarixa yàlla moom ko fi lañ ko di mu jox ko Cheikh Cheikh jox ko nag Maodo Maodo tasaare ko si ay njabootam njabootam di tasaare ko si àdduna bi yóbbu ko lépp ñëpp képp nga xam ne loolu yaa ngi bokk ci tarixa Cheikh yéen ak bokk yéen ay groupe wala ay waxtaan yi nga xam ne ci biir WhatsApp wala Facebook wala imo yi nga xam ne yu jëm ci wàllu Cheikh la bokk bi benn groupe bokk ci benn groupe ban groupe nga bokk. Mhm. xaw lan moo tax nga laaj ma ko. ma may laajte rek dama bëgg a xam rek. ah déedéet loolu moom ah, dañoo bokk lu ñu bokk moo di ne ay jullit jullit nga jullit laa. dëgg la. ngay ta taaliba Cheikh may taaliba Cheikh. Mm-hmm. amaan na man na la ban keppaar nga yoroo nga wax ma loolu mun si waat ji baatu wolof nga wax ma ko ba mu leer nañ. Mm-hmm. bëgg naa nag fi ngay rootee ma jëm faa rootee ndax man sama doom yi nii muy dund nii man bëgg naa koo jëndi. <laughs> waaw baax na loolu danañ ko waxaat beneen. incha allah soxna bi batu. waaw ki ñuy wax Abdou Guèye moom moo lay woo dégg nga. Abdou Guèye. moom ak Moustapha Mbaj ñoo dëkk. <laughs> <laughs> dëgg moom man. <laughs> da nga xam ab liggéey. xaw ma ab liggéey waaye xam ci groupe soxna Abdou Gueye ñëwal nga dalal soxna <laughs> waaw lii mooy dalal bi nag dama naa dalal dafa am rubrique bu rubrique bu ñu tuddee micro caché dan lay woo ci loo xamul contacté la jéem la grillé ngir rek ñu jéem laa am waaw ah, tey dama taxit am na ma. <laughs> Ah, amuma la sax ndax dama yaakaar ne am amoo borom kër moo lu moom lu moom lu moom a gën a kii nag pénalisé. <laughs> maa maa maa ngi jégalu de. amul problème. léegi groupe Soppayda Bank ñi lay demee chaque instant yi jël benn rek ko kenn ku bokk si bi rek woo ko jëm ko nax rek na ko. Ah, ci lu mu xamul. mais ah, nag noonu la parce que nit moom. Eh. boo ko jaaree feneen ba doog koo xam noonu la. dëgg la wallaay dëgg la en tout cas. yàlla wax rek. taalibe eh, eh. Cheikh moom dañ koo yar moo tax am na loo xam ne. loo woo di ko déglu. dëgg la te muy dëgg. moo tax man la yàlla rek dul juum ndax nit mën naa juum fu ne. kontaan naa sant dëgg la en tout trop. la woo xamoo kan la xamoo kilifa la xamoo kan la. te muy dëgg. yar rek moo am solo wax ak moom si jottali teraanga. <laughs> parce que li ngay wax yëpp yaa ngi wax dépassé woo ma. Eh, c'est moo tax am na foo xam na boo fa duggoon nag. Mm, mm, mm. dinaa la yemal rek dëgg wax te muy dëgg te muy dëgg. si début wax jërë ba nga rek man la da eh, eh. nga juum. ma ne mën naa nekk. Uh-huh. Ah, wax ak man si njëkk man nag laa mën a def. <laughs> yow muy dëgg en tout kontaan di la xamal ne nag ne audio audio bii nii dinañ ko dugal ci groupe bi après gars yi <laughs> <laughs> nga nuyu ñu si borom kër bu baax a baax. dina ko dégg dina ko dégg incha allah. ña ña ña ngi ciy sant Moustapha nag bu baax a baax ndax maa ma lay woo dama ko woo ne maa ngi lay woo. disket bu ndaw la <laughs> jànq waaye disket bu ndaw boo wax ko xam ne kii may woo ah, xaar ma bàyyi ko dëgg la te muy dëgg en tout cas man kontaan naa si yow trop trop trop trop waaw gën a kontaan Abdou di la ñaanal ñu yendu jàmm xam naa si kanam a kanam boori cinq heures six heures boo duggee si groupe bi da nga déglu yow bi incha allah incha allah rabbi dinaa la kii léegi naa ko ajouté sa numéro jërëjëf merci <laughs> ok merci Abdou <laughs> mbokk yi jaa ngeen jëf loolu la woon kon soxna Abibatou cant ak ngërëm ñeel na la ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax di la ñaanal loo bëgg sa sëy bi yàlla barkeel ko lépp rek li nga ci nam ma yàlla matal ko incha allah ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di gërëm mbokk groupe bi yëpp jërë ngeen jëf mbokk kon xam naa ba jamono ji ñu ba jamono yi si kanam incha allah ak beneen nit ci biir groupe bi xam naa bi yoon oustaz laay jëlal paa oustaz nan nan waaj ki nga xam ne mooy oustaz Issa Coly Oustaz Demba Diop Oustaz Jibril Oustaz Maguette Oustaz Mor Oustaz Moustapha Oustaz Gouña ak yeneen oustaz yu nekk ci groupe yëpp ñaan waajal kenn daal si ñoom dinaa ko jël incha allah ci dinaa ko am bu soobee yàlla jërë ngeen jëf